أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا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 as-salaasiin ba'da al-mi'a kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ba gi ci chapitre cent trente téeméer ak tuddoon baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha bunt bi nga xam ne mooy wax ci gént ak li nga xam ne moo lëkkaloo gént ñu ngi woon balee gi ci xadiisu saydina mawlana abu hurayra di xadiis numéro 840 radiyallahu anhu al imaamu nawawi rahimahullah mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaami fasayaraani fil yaqaza laa yatamassalu ash-shaytaanu bii muttafaqun alayhi kon al imam mu ne woon wa anhu mu ngi jële ba léegi ci sahaaba mu jële woon xadiis yi jiitu woon ci buntu bi muy mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaam képp ku ma gis ci gént fa sayaraani fil yaqaza kookee de dina ma gis ci jéebéer ci loo xam ne nelawul laa yatamasalu bi shaytaane du jël sama misaal du jéema mel ni man manu ko muttafaqun alayhi loolu mu ne al imaam al buxaari abu al imaamu muslim ibnu al hajjaaj al qushayri an-naysaabuuri rahmatullah alayhimaa ñoo ko bokk solo xadiis bi nag jiitu woon nañu gisoon taxrib bi muy njàngat mu njëkk mi ana fan ngay fekk ñi mu ñoo ko solo ak ñeneen ñan ak nan lañ ko soloowe ak kaddu yi nga xam ne ñu ëpp yi ñëw ci ni ko euh, riwaayaat yi ñëwee dikke di ko wax ci suñu jotaay bii ñu génn nag duggoon nañ ci beneen façon njàngat bi muy lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi waaye duggoon nañu nag li nga xam ne fa sayaraani fil yaqaza loolu mooy dëgg-dëgg lay tekki ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam riwaaye bii dane ku ma gis ci gént gi di ma gis ci jéebéer am yoo xam ne mu ngi mel ni fa ka an fa ka annama yaraani mu ngi mel ni ku ma gis waaw wala faqad ra al haqq ak ainsi de suite yi ñu gisoon léegi nag ñu gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn li nga xam ne al imaam al xaafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalaani rahimahullahu ta'ala bi muy shara xadiis boobee li nga xam ne loolu la ci wax indaale waxu shuraaxul axaadiis li nga xam ne kal imaam al qaadi Iyaad ay ñoom al Maaziri al imaam ibn Battaal ñoom al imaam an-Nawawi rahimahullah ñoom al-Qurtubi rahmatullah alayhim ak ñeneen ak ñeneen ak waxaale woon na waxu al-imaam ibn Abi Jamra waxoon nañ la tay lañ ci gën a xuus rahmatullahi ala al-jamii ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna nan lañu dégg xadiis bi ak ñeneen ñoo xam ne danaan qiila tuddul woon exactement ñooy ñan waaw léegi nag ñu waroon a gis waa est-ce akaabiru suufiya radiyallahu anhum min ahli sunnati wal jamaa ñoom est ce que noonu la ñu déggee comme li ëpp te moom loolu la nootaloon boo seetoo ni muy waxe te ca biir wax yoo yële wax bi nga xam ne moo ci gën a niiru xadiis bi xadiis loolu dane muskil la lu lu lu lu lu la te mooy wax ji képp koo xam ne gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gént di ko gis nii comme ni ma tooge nii di wax jow di wax di nga ko gis nii waaw ba mu waxoon li ci al imaam al Qurtubi waxoon waaye loolu waxoon nañ la li ci nekk te ne waxam jooju moom wax la joo xam ne daa wuteeg zaahiru xadiis bi te lool muy dàq amul lenn luy wone ne loolu amul dara luy dàq wax jooju bal xadiis bi sax lool la jàppale. te nag moom ni mu ko waxee loolu tekkewul noonu que ni loolu day tekki ne kon xabru yonent bi alayhi salaam bu ñu fa demee di ko ziyaar newu fa mu nga feneen loolu moom aji wax ja sax da cee jubluwul loolu waaw te gisoon nañ al imam ibn abi jamra li imam al hafiz toxaloon ci moom ba ne lii nag mu wax muskil la waaw bam ne loolu am na ñu bari ci ñu baax ñi ñoo xam ne jëli nañ ci ñoom te ne dañoo gis yonente may saasaam ci gént gis ko yaqazatan am ay yoo xam ne dañ ci amoonu tiitaange yonente may saasaam ci boppam wax leen nan la ñuy def ngir génn ci bañ ko defee mbir ma nekke noonee mu ne loolu nag muskil la loolu noonu nag Euh, euh, euh, mu ne rombon na li imaam al-Qurtubi yu dàqe woon wax jooju waaye waxoon naa ne wax jooju dàq gi mu ko dàq taxawul te dëgërul te boroom wax ji daa waxul loolu jubluwu ci ne mooy yonent bi alayhi salaam premièrement darajaay saxaaba ku kon kon kon daan darajaay saxaaba la imaamul xaafis doon wax loolu ñoom jubluwuñ ci loolu ñoom ñoo gën a xam ne darajaay saxaaba ña ko am ba yonent bay saa saam génnee àddina ci la jeex ci la jeex amul kenn kuy ñëwaat ci ginnaaw di am darajaay saxaaba loolu amul waaw moo tax maa ngi Cheikh Abdul Aziz radiyallahu taalibeen bi am na ko doon laaj Ibn Mas'ud ad-Dabba al-Sharif al-Maghribi ci benn kii bu mu doon laaj ci passage yi dama jàppatul exactement ci al-Ibriz ku mu ko doon laaj naan ko ndax diw saxaaba la diw mu ne kooku bokkul ci saxaaba yi radiyallahu anhu waaw ndax boroom xam-xam yi comme que dafa dañuy ja wute naan est ce que ñii naan di sikki sàkk est ce saxaaba la wala mu ne kooku bokkul ci saxaaba yi waaw dama jàppatul kanate la la doon wax eh, ne kooku bokkul ci saxaaba yi waaw ndax ñoom eh, te loolu bon <laughs> mooy la Cheikh Al Omar di wax nii après eh, ak yooyu ak mooy ñi nga xam ne ñoo koy dund ñoom xam nañu ko amuñu ci sikki sàkk parce que dayoo xam ne masala bii nii ñuy traité nii nii nii masala bii ci ci waa ahlu tasawuf waxuma caaxaankat yi ah non loolu tamit il faut que ça soit très clair quoi parce que léeg-léeg booy wax te loolu de toute façon képp ku ñu yàgg dégg xam nga ko waaye ay wolof lañu waaw du dee ñuy leeral di leeralaat waaw suñu façon yi ñu am fii moom taxul ñuy wax moom waaw caaxaankat yi nga xamante ne nii ñoom daal buñ nekkee suuf yi jàpp nañ ne ñoom daal lenn mooy seen mooy seen rôle ray sunna ginnaaw bi ñu rayee alkitaab muy téereb alquran di topp seen bànneex di teglu du def yu xaraan yi ba pare yi ne liñ leen digal duñ ci nekk dugal lépp naan ci baatin bi la ñun ñoo nekk ci baatin bi yéen nekk ci surface bi duñu xaw a julli wala duñu ko def ñu xaw a wor wala ñu ko def waaw lépp lu jàng alxuraan du ñu ci nekk nekk ci seeni caaxaan ba pare jàpp ne ña koy def sax ñoo leen gën ñoo ñoom ay ay ay caaxaankat yu mag lañu waaw ak daraa ju lañ du ñu man a sol ak ku leen mën a jur waaw noonu ay caaxaankat lañ yoo xamante ne ni ku leen moytuwul yow dinañ ñoom sànku nañ ba pare ñoom moom ba ñu sànkoo dafa yàgg ku leen moytuwul dinañ la sànk te looloo bari jamono waaw tasawuf moom moom daal mel ni marché bu tas la rek caaxaan yépp daanaka fa nga koy gis wal iyaadu billah ñoom ñooy al mutasawwifa nga xam ne dañuy suufi suufilu te duñu tus waaw duñu dara waaw même bu dee seen maam moom leeroon na ne doon na ko ñoom ñuy mbubboo loolu di yàq nekk ñoo xamante ne nii eh, eh, eh, till moo leen gën a duu moo leen gën a dal till gu xiif gu ñu sànni maa bi baani jaa'i'aani bële bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax naan la ginu la ñaari till yu xiif yu ñu yu ñu boyal sànni leen ci troupeau ci gàtt ginu ñoo mën a yàq eh, ci diine nit ki bëgg bu bëgg alal ka àddina ñoom itamit noonu la waaw till yu xiif ginu ñoo mën a yàq nga sànni leen ci ay gàtt waaw ginu ñoo mën a yàq kii nii ñu lay wax ñooñu moom taxul ñuy wax moom waaw sinon biir waa alu tasawuf ñi nga xam ne ñoo ko doon dëgg-dëgg masala bii loolu ñoom du ñoom du masala de discussion waaw non non non ndax dañuy gis yonent bi alayhi possibilité gis yonent bi alayhi salaatu salaam nii comme ni may waxee nii loolu ñoom du du sujet ci ñoom non du sujet dañ koy traiter nag parce que borom bi teguloon ci ab île tamit boo xam ne ñoom kese fa nekk. déedéet da leen boole jaam yi te nii seen sang yonent way saa saa mi ñuy roy doon def di leeral jaam yi loolu yi daa war ñoom ñu koy def waru ñoo bàyyi rek gaa yi nekk noonu ñu naan ñoo xamaa voilà kon ñooñu bu doon lool la mooy matuñu ko voilà waaw moo tax dinañu wàcc nag ba ñëw ngir leeral lii di dugg ci discussion yi ngir leeral ko ñi nga xamante ne nii dañoo am fi hum fii raybin hum fii shakkin dañoo nekk ci sikki sàkka ci mbir mi est-ce que loolu mën naa nekk ah waaw loolu dina yéeme de nangam ak nangam ñoom ñu wàcc ngir leeral leen loolu wan leen ne xaqiqa la ta mbir la boo xam ne kan moo ko wax yonent bari saa saa ma ko wax <laughs> ku ma gis man ra'ani fil fil manami fa sayarani fil yaqaza fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi loolu leeru waxu yonent bi alayhi salaam ku ma gis ci loolu euh, euh, euh, bàyyi ko fi nag naan nii lañ ko war a déggee nii lañ ko war loolu mooy gi liñ waxoon bi weesu mooy bàyyi xaqiqa bi di dem ci majaas te manoo jóge ci li nga xam ne mooy sens premier di dem ci sens figuré alors que sens premier mën a mën a nekk loolu langue yëpp xam nañu ko waaw <laughs> man bu ma nee bu ma nee hein eh, gis naa gaynde mu ñëw rek ne gis naa gaynde mais xel yëpp li ñuy dem mooy lion le lion animal boobu di di di di di buuru àll bi mais sa xëy yëpp ci di moom lay den lay dem waaw sauf que bu dee ne euh, damaa nekk bërëb boo xam ne gaa yi xam nañ ni fii moom ma gis fi gars yi ne manu nekk waaw par exemple man euh, damaa nekk fii ci biir école bi ma dugg ci école bi benn école wala benn université ma dugg gars yaa ngi may gis ma dugg Euh, am ku ma recevoir ci bureau benn professeur fekk dama amoon ak moom audience am ñi ma àndaloon taxaw ci biti di ma xaar bi ma génnee ma ne la ilaha illa allah non tey moom gis naa gaynde non tey moom gaynde dëgg laa gis ñoom dinay xam ne waxuma gaynde gële parce que lan xarina yi ñooy wane ne waxuma gaynde googu waaw <laughs> mooy ki ma professeur bi ma recevoir non waa jàmbar dëgg non waa ji comme gaynde voilà loolu la bu boobaa loolu la mais sinon ñoo jël loo xam ne ci luñ doyal <laughs> mu ngi taw nga naan loo xam naa mu ngi taw mu ngi ci jublu déedéet mu ngi taw mooy mu ngi taw <laughs> waaw ba ba ba loolu mu dàqu ne lu taw boobu lañuy wax waaw kay ñu door a xool leneen loolu nag moo am fii loolu nag moo am fii léegi nag euh, comme niñ ko digge woon ñu war a gis euh, ñi nga xamante ne nii Euh, mooy ñi ma ne ñoom loolu discussion ci ñoom di akaabirul awliya akaabiru as-sufiya ñoom loolu du discussion du sujet ci ñoom waaw ndax loolu lu ñuy dund la waaw nit nag la ngay dund ku ñëw bëgg la ci ne lii ngay dund dundoo ko amul <laughs> boo ko yërëmee bëgg ko laay biir di nga ñëw ci moom di nga wàcc ci niveau ngir leeral ko ah kay <laughs> ak ay argument yoo xam ne dina xaj ci boppam waaye moom ak weddim ko manula tee yow ba yaa ngi dund li ngay dund yow <laughs> voilà <laughs> léegi kon ñu gis ah, Cheikh alhaaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu li mu wax ci Rimaah léegi al imam ah, Cheikh alhaaji Omar radiyallahu anhu da koo al faslu al haadi wa thalaathuun mu ne al faslu pàcc al faslu chapitre alxaad yi ba nga xam ne mooy benn wa salaafuuna ñett ak julli fanweer ak benn fii i'laamihim ci xamal jaam yi fii i'laamihim xam xamal ñi nga xam ne ñooy sàkkatu xam-xam yi nga xam ne léeg-léeg dañoo gaaw a mën a weddi waate waaw gis nga ñi dàq mën a inkaar mooy ñi nga xam ne dañoo commencé di xam dara <laughs> waaw waaw min talabatil ilmi ñooñu parce ki xamul ki xamul en général yooyu du ci nekk sax di di sonn quoi dadul ay biram sax mais ki commencé xam tuuti nag kooku moo gën a mën a weddi waaw te kooku xawaase commencé xam tuuti man na nekk sax kuñ naan sëriñ la fa mu nekk ndax moo tane ñëpp moo tane ña fa nekk mooy seen sëriñ mais da leen a tane kese mais matul voilà kooku ba léegi taalibu ilm la même bu dee ne am na soixante-dix ans dëkk boobu yëpp moom la nit ñi ñëw di leen moo leen di jàngal mais talabatu ci talabatu ilmi la bokk sauf que dañuy dimbalante comme que moo tane ñeneen ñi mu leen di dimbali kese waaw. léegi nag kooku nga jàpp ne comme que loolu la ñu koy woowee cheikh que moom lépp lu mu wax mooy wane ne sawaay mii loolu la demee dara du ko kii alors que daa bu wuuteeg euh, texte yu leer yi rek <laughs> lu ñuy def dañ koy teg ne waaw mu ne kon fii i'lamihim di leen anna al awliyaa kani gis nga awliyaa uy radiyallahu anhu yarawna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqazatan nii la tuddee chapitre bi dañuy gis yonent bi alayhi salaam ci jéebéer laa ci jéew wa annahu te moom sallallahu alayhi wasallam yahduru kulla majlisin aw makaanin araada bi jasadihi wa ruuhihi wa annahu yatasarrafu wa yasiiru haythu shaa'a fi aqtaari al-ardi fi al-malakuut wa huwa bi hay'atihi allatii kaana alayhaa qabla wafaatihi lam yatabaddal minhu shay'un wa annahu mughayyabun waaw an anil absar kama ghayyabatil malaa'ika ah mughayyibun waaw wa annahu mughayyibun anil absar kama ghayyabatil malaa'ikatu ma'a kawnihim ahyaa bi ajsaadihim fa idhaa araada Allahu an yuraahu an an yaraahu abdun rafa'a anhu al-hijaaba fa yaraahu ala hay'atihi allatii kaana huwa alayhaa al imaam al al cheikh alxaafiz non al imaam euh, euh, euh, as-Seydi alxaaji Umar al-Fuuti radiyallahu taala anhu mu ne eh, gis nga ci yëgal kon <laughs> ci yëgal leen <laughs> kene gis nga awliyaa yi radiyallahu anhu dañuy gis rasulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ci ci yeewu laa wax jéebéer te moom yonent bay saa saam day teewu bépp bërëb bépp jataay wala bépp bërëb boo xam ne nam mën a faa teew moom yonent bay saa saam ak yaramam ak ruuxam te moom day soppandeku di dem ci mbooleem goxi suuf yi waaw ci moomeelu yàlla gi ci ni nga xam ne noonu la meloon bi mu nekkeek saxaaba yi radiyallahu taala laata muy génn àddina yaramam boobu noonu nee ànd ak ruuxam te dara soppeekoo ci te moom lenn kese am wa annahu mughayyib mooy dafa dafa nekk koo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa nëbbu waaw anil absaar ci suñu bët yi ñun kamaa kenn li nga xam ne ghayyabatil malaayika ci la malaake yi euh, euh, ñu nëbb ci suñuy bët maa ànd ak kawnihim ahyaa bi ajsaadihim que ñoom ñu ngi dundu malaaka yi ñu ngi dundu Seydina Jibril mu ngi dundu wala dundu Seydina Mikaa'ilu Azraa'ilu Israafiilu ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi dundu wala du ñu ngi dundu mais est-ce que man mii mën naa taxaw ku nekk rek ne man maa ngi koy gis. pourtant ñu ngi dund mais mënu leen a gis lu tax parce borom bi moo def kiiraay boo xam ne moom lay wax nii nag ne lool kese la fa ida araada allahu gis nga borom bi bu nammee an yaraahu abdun mu wan yonent bi alayhi salaatu salaam wala wan malaaka yi kenn ci ñii wan leen wan ko yonent bi alayhi salaatu salaam wan ko wan ko malaaka yi loolu rek rek lay def bu bëggee wan kenn eh, yonentam rafa'a anhu al-hijaab barrière bi yàlla teg ndax waxoon naa la dañuy sàmbale jotaay ne lépp ay xujub la lépp ay barrière la waaw borom bi nag bu ñëwee ba dindi la lool ndax lu sa xol sell la dëppook alquran ak sunna nga fóot ko ci ndoxu alquran ak sunna jimaa'ul ghayb boobee ndoxum kumpa moomee di alquran ak sunna bés boo ko defee ba set wecc borom bi insha allah loolu lépp da lay teggil kiiraay yooyu day deñ waaw comme li nga xam ne seetu bu taqee seetu bu taq gis nga boo ñëwee mu taq direct ba tilim salte fu nekk ba nga xam ne woo taxawee tiim ko daanaka doo gis sa bopp salte salte yi ngay gis gis nga boo koy fomp ut produit bu baax mouche propre <laughs> ak yooyu laam filtre glace yooyu bu baax nga def ko ci affaire yi di commencer di bi bàyyee ko ngay ut loo koy fompe di fomp muy dej waaw gis nga au fur et à mesure muy ngay dindi muy denc tuuti da commencer di gis tuuti ah naan ah maa ngi commencer gis sama lenn ci sama sama xar kanam ngay dindi bu dee seet la boo xam ne ci kaw la nekk ba ci suuf nga xam ne yow boo taxawee sa jëmm ji yëpp ngay mën a gis ah maa gis par ndànk-ndànk ngay dindi ngay gis di dindi par ndànk-ndànk muy deñ di deñ ba gis nga bu setee wecc yow sa bopp da ngay gis sa bopp lépp waaw xol bi it noonu la te waxoon nañ la al mu'minu mir'atul mu'min waaw <laughs> te al mu'min yaraa bi nuurillah waaw ki nga xam ne mooy euh, seetu aji way ngëm yàlla ji moo yonent bi wooy yiw ngëm yàlla ji waaw bu mag bi waaw waaw waaye al mu'minu yàlla mi nga xam ne mooy mooy mooy mooy kóolu mooy jox kóolute nit ñi yàlla mi nga xam ne moo joxum gëm yàlla nit ñi miraatul mu'min ki nga xam ne moo ko gëm mooy seet seetu moo tax mu ne waroon gëm yàlla bi day gis ci leeru yàlla waaw te boo gisee leeru yàlla yow amatoo barrière barrière yi day suti waaw <laughs> waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon mën a toog di gis jahannama nekk ak saxaaba yi di gis sa safara waaw nekk saxaaba yi ba di leen jii jiite jël loxoom mel ni kuy jàpp dara ba mu pare ñu ne ko mais yonent bi kuy yóotu dara ñu ne yonent saa dañ laa gis ngay def loo xam ne mu ne lan gis ngeen mu ne daa am gis nañ la nga avancé def nii euh, euh, sa loxo bi mu ne boobu Jibril la kii Iblis la moo ñëw sama kanam yor benn flambeau benn dund. ma xot ko ba ni nga xamante ne nii ci laay yëgi làmmeñ bi di di di di lang ci sama loxo bi mu may li seddaayu làmmeñam ma fàttale ko li Seydina Sulaymaan waxoon laajoon borom bi mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di ñaanoon yàlla mu may ko nguur goo xam ne yelloo kenn gannaaw di ko am nee na loolu ndax ma bàyyi ko bur lool lool dinaa ko takk fii xale bi dina yi di foog moom di ko foowe moom Iblis di baax di ko di foog moom di ko foowe waaw pourtant mu ngi moom moom mooy safiyullah mooy habibullah waaw te képp ku am lool ci moom ngay jaar moo tax soxlawuloon di di di di di kii te moom la ñoom Omar amoon bam naan yaa saariyatal jabal waaw nekk ci minbar bi waaw yónni benn arme noon yi di leen embuscade di leen xaar Seydina Omar radiyallahu anhu tit bi la taxaw borom bi wan ko ko waaw ndax al mu'minu mir'atul mu'min al bi nuurillah allah ne ko moytul montagne bi <laughs> waaw te ay ay kilomètres ñoo dox ñoo dox diggante moom mu leen di gis kon loolu lépp daa nekk loo xamante ne ni ay barrière kese la borom bi bëgg bu bëggee nga gis kenn ci malaaka yi wala gis yonent bi sangu ñëpp alayhi salaam day dindi kiiraay boobu képp mu ne nag bunt bii man a Cheikh Alhaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu dama koo teg ngir xamal ko jaam yi ngir xamal ko ñi nga xamante ne surtout talaba yi nga xam ne dañoo gaaw a weddi ak ñi nga xam ne xamuñu ko ñu xam ne nii la demee bu fi kenn nekk di jombal sa bopp dara waaw jàpp ne lool du pour man lu tax du pour yow képp ku ko am yow na la la gën a yow ngëneelu yàlla yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim borom bee ko wax ma Samba waxu ko ma Demba waxu ko ma Yoro soxna ak Adja kenn na ko ci waxul yàllaa ko wax lii gëneelu yàlla xéewal boo fi gis mu ëpp mu ëpp sa bopp bi dara du dara lu dul gëneelu yàlla kese la waaw yutihi nag moo koy jox man yasha ku ko soob yow lu tax nga ne man yasha googu man man bokkuma ci ñi yàllay soob ñi soob yàlla lu tax nit dina dina dina ñaawe njort ci boromam noonu ba pare suufee boppam wallahu te borom bi zul fadli mooy borom gëneel gi al bu màgg gi lu gaa yi am man nga ko am waaw waaw yàlla ubbiwul magasin am yi jox ñeen na damm caabi yi ne jeex na deful waaw kon nag mu ngi noonee de waaw léegi nag mu ne kon buntu bii ku yàlla nam nag nga gis ko ru rafa'a anhu al-hijab fa yaraahu ala hay'atihi fu mu bëgg nga gis yonent fay saasaan kiiraay boobu tax doo ko gis kese la yëkkati bu ko defee nga gis ko ca meloom moom yonent bi allati kaana huwa alayha bi nga xam ne noonu la nekk woon ñoom Seydina Siddiq di ko gis bi nga xam ne moom la nekk fii ci kaw suuf di dund radiyallahu an sahabati rasulillah alayhi salatu wassalam waaw <laughs> léegi am na yeneen am na lu njëkk indi mais côté boobu euh, di wax ama côté al imam ash-Sha'rani euh, radiyallahu anhu li nga xam ne loolu la wax ak ñi nga xamante ne nii sëriñ ñi nga xam ne ñoom dañ doon bari ñu doon seen tarixa seen yoon jëm ci yàlla lenn la mooy dañuy bari ginnaaw farata yi ñoom julli ci yonent bi saa salaam kese la def waaw ba yonent bi saa salaam bi ñu ko eh, feeñoo la ñëw nii ñëw ci ñoom ñu koy gis nii waaw <laughs> ñu koy gis léegi bon loolu mu tudd ay tur moom a Sha'rani yi ak ñoo xam ne ñu mu gis la waaw ñu mu gis la ñu mu xam la ñoo xamante ne ay sëriñam yoo xam ne dal na la ñoom xam na leen ci loolu te ñoom ñoo ko wax te xam na ko <laughs> moo tax bi mu waxee lool bon parce que côté boobu euh, bëgguñu taxaw bu yàgg parce euh, parce que euh, bon côté dalil yi lañ gën a soxla voilà parce que bi mu waxee indi waxu Cheikh kii Sha'rani ba pare imaamu Sha'rani da cee teg ne hmm, ci Lawaaqi'ul Anwaar la ko indi al-Qudsiyya fil 'Uhuud al al imaam ash-Sha'rani mu ne waqad adrakna waqad adrakna bihamdillahi jamaa'atan min ahli hadha al-maqam ka sayyidi Ali al-Khawwas wa shaykh Muhammad al-Adl wa Jalaluddin as-Suyuti wa eh, eh, radiyallahu ta'ala wa adrabahum radiyallahu anhum ajma'in mu ne ñi nga xam ne àgg nañ ci maqaama gi waaw nga xamante ne di gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci géebéer nii ay yoon yu baree baree bari comme yeewu nii di dajeeg yonent bay saa saab di leen di ñu koy gis mu ne daje nañ ñoo xam ne agsi nañ ci boroom xam-xam euh, euh, nitu yàlla yu màgg yi yoo xam ne man ak saaraan yi de daje naa ak ñooñu boroom bi def na ma dajeeg ñoom ñoo xam ne àgg nañ ma maqaama gi comme sama sëriñ ba sama sang ba Seydi Ali al moo doon sëriñam bu mag bi wa Cheikh Muhammad al la wa jalaalu diin as-Suyuti yi nga xam ne tamit sëriñam la woon mooy as-Suyuti mel na mi nga xam ne ci Tanwiirul Halaq dinañ gis léegi li muy wax ak ñi mel ni ñoom radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon euh, euh, euh, mu ngi noonee léegi ginnaaw lii nag nañ ñëw ci côté bi nga xamante ne moom la boroom Tanwiirul Halaq mi mu tudd léegi boole ko ci ñi muy Cheikh as-Suyuti al imam ah léegi euh, <laughs> Seydil Hadj Omar en fait radiyallahu anhu da ngay gis euh, kii bi muy àndal buy wax force leer bi muy àndal mooy ni muy waxee radiyallahu anhu comme rimaax rek waaw <laughs> waaw xeej yi di dal rek léegi xoolal xoolal al cheikh euh, imam as-Suyuti radiyallahu anhu léegi nañ xool imam as-Suyuti li mu wax après ñu xool boroom al Ibriz bi muy laaj sëri sëriñam bi al cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud al-Sharif al-Maghribi radiyallahu anhu xoolal imam euh, euh, kii al cheikh Seydil Hadji Omar radiyallahu anhu dafa ginnaaw loolu dafa indi waxu boroom al Ibriz après mu indi waxu al imam euh, euh, ñeneen ñeneen après indi lii nga xam ne moom la ñuy wax wa qaala cheikhu Jalaluddin as-Suyuti radiyallahu anhu fi tanwir al-halaq fi imkan ru'yati an-nabi wal malak noonu la tuddee téere bi ak kuraasa bu ndaw mu a tudde ko tanwirul xalak leeral li nga xam ne mooy li lëndëm fii imkaani li nga xam ne mooy ñi nga xam ne mbir mi daal lëndëm ci ñoom ma ñëw bind lu ndaw lii ngir leeral leen ñu génn ci lëndëm goog que ne fii imkaani ci possibilité ru'yatil nabi yi gis yonent bi alayhi salaam wal malak ak malaak waxu la ci gént ah gént moom loolu taxul ñuy wax. loolu ñett amul kenn ku ci wit ku ci wuute ne loolu man naa nekk mais booy gis ko nii ak malaaka yi mu ne loolu moo tax ma bind yi léegi imaamu Suyuti radiyallahu anhu mu ne bismillahir rahmanir léegi dañuy jël téere bi ci boppam. bàyyi Cheikh al Hajj Omar li ñu ci li ñu ko ëndee ñun ñu jël téere Tanwiirul Halaq ci boppam bu imaamu Suyuuti ni nga xam ne noonu la commencé mu ne bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in nii la ko commencé ci turu yàlla mi nga xamante ne arrahmaani mi fees dell ma ne arrahim te yërma dem yaatu de la ñuy tàmbale wa bihi te ci moom dong nasta'in la ñuy sàkkoo dimbal ngir mu jàppale ñu ba lii ñu bëgg a leeral fii képp koo xamante ne liir nga sama kuraasa bii sama lii nii ma bind ci lii wala boog nga yër ko wala ñu nettali ko wala nga am dara loo ci dégg mu leeral la bu doon da bokk ci ñu am sikki sàkk que ne lii man naa nekk kis yonent bi alayhi salaam wala malaaka yi gis ko ci doo xam ne du du nelaw loolu yal na boroom bi jàppale ñu ba loolu daal di leer ci ñépp te def ko rek ngir yàlla tabaaraka wa mu ne alhamdulillah wa kafa wa salaamun ala ibaadihi alladhiina istafaa wa ba'd <laughs> al imaam as-Suyuuti mu ne alhamdulillah tàmbale bismillah mu ne alhamdulillah mbooleem cant yi dellu nañ ci yàlla eh, mi nga xamante ne kafa wa kafa te moom mooy fi nga xam ne moo doy waaw borom bi moo ñu doy waaw waaw moo ñu doy hasbunallah wa ni'mal wakiil wa salaamun te yàlla na julli jàmm ala ibadihi yal na nekk ci jaamam yi nga xam ne alladina ñi nga xam ne stafa moom borom bi moo leen tànn wa ba'd ginnaaw lii faqat dëgg-dëgg kasura bari al aswaalu laajte an ru'yati arbaabil ahwaali ci gis gi nga xam ne boroom xaal yi mooy akaabiru suufi yi la wax waaw mu ne bari na lu ñuy lu nit ñi di laaj xaal yu mag maqaamaat yu sor yooyee ah gis bi nga xam ne moom la ñuy gis lin nabi sallallahu alayhi wa sallam fil yaqaza ci gis bi nga xam ne moom lañ koy gis ci loo xamante ne nelawul wa anna ta'ifatan imam Suyuti yi mooy wax de mu ne wa anna ta'ifatan mu ni li ak a bari ay laaj yuñ ciy laaj wa anna ta'ifatan te am na mbooloo min ahlil asri ci waa jamono jii may dund man mim man ci ñoo xam ne laa qidama lahum fi ilm waaw ñi nga xamante ne amuñu dëgg tànk ci xam-xam mooy mooy ñu doon wax tànk talabatul ilmi yi nga xam ne dañuy door a wala yàgg nañ ci waaye xóotuñu ci xam ba pare jàpp lépp jàpp ne lépp ñoom euh, surface bi ñuy wax sax dañ koo deful mooy li ñu nga xam ne dañuy jël zahiru wax yi rek defuñu ko parce que bu doon zahiru wax yi nga jël da nga naan mais yonent bi sallallahu alayhi dana ku ma gis ci biti ci ci diggante di nga ma gis ci jeewu kon ñu jàppoon loolu dañ naan waaw loolu amaana ñu waaw yonent bale sa sa xam nañ ne wax waxam noonu mu ko waxe noonu la léegi nag ñun compréhension boobu wala nga ne xaw ma nan la ci man man wa ko comprendre mais leer na léegi nag bu gëneen ñëwee ne bu def naa ko mais lu tax nga koy tere ta ta wax yow xadis daan rek moom léegi mu ne <laughs> mu ne am na benn mbooloo bu xam ne ci ñi nga xam ne ci waa jamono ji la nga xam ne amuñu dëgg tànk ci xam-xam waaw baalahu daal dinañuy ëppal nag fii inkaar yi daalika di weddi nga xam ne ashaabul arba bi Ah, di arbaabul axwaali borom xaal yi ahlul aka akaabiru suufiyé yi radiyallahu anhum ñoom ëppal nañ nag fii inkaari daalika wan udbi minhu ba pare nag di di di di di weddi wëddi nañ waaw jéggal nañ daloon nag dégg nañ dayo nak ci weddi gi ñuy weddi naan waaye nga dégg ñeen waaye loolu amul waaw ba pare li gën mooy di traité di traité nitu yàlla yu mel noon que li ñuy wax du dëgg dañuy sosal yonent way sa wal iyaazu billah waaw xam nga suñu jamono ji bari na bari na bo boray boroom xam-xam ñoo xam ne manuñ ne ñoom du ñu amuñu xam-xam loolu ñu ko wax waaw mais comme que lii da leen a ñoom pour ñoom daal ñoom li ñu xam képp ku xamul loolu noonu ku tournéwul autour de loolu li ngay wax demewul noonu wal iyaazu billah te suñu jamono ji ak akee bari waaw boo tax xadis bi ñu mujjee bi bi kii di tuddee di mujjee waaw <laughs> bi kii di mujjee eh, eh, eh, al imam an-Nawawi ci bunt bii muy euh, euh, bu waasila bi bi nga xam ne ci lay wax ne inna min min min a'zamil fira bokk na ci li nga xamante ne mooy li gën a grave bi gën a màgg ci wax ñu amul yi mooy nit ki di gisloo bëtam yi loo xam ne gisu ko wala muy muy muy muy muy muy waxal yonent bi alayhi salaatu salaam an ayna aynahu ma lam yara aw yaqul ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma lam yaqul am nañu bàyyi ci ñi nga xam ne ay surah dañuy sara ay hadith suñu jamono yii ak yi nga xamante ne ay contemporain la ñu jox nañ leen ñuy dund ñenn ñi faatu nañu ñu bari ci ñoom ñenn ñu ngi fi ba léegi seeni taalibe ñoom bu ñëwee ci hadith yii ñi ñuy gën a cité mooy suufi yi radiyallahu di wax ne li ñuy wax amul dañuy sosal yonent bari sa salaam di wax naan gis nañ ko te loolu du dëgg du nangam ak du nangam walla iyaazu billah ñooñu ñu façon boobu la imaamu Suyuti di wax. yow nag bu dee taalibe ñooñ nga xamal ne ñooñu mooy ñi ah ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ma ne déglul fii la mooy ñi nga xamante ne laa qidama lahum fil ilmi amuñu dëgg tànk seen dëgg tànk saxul raasixuuna fil ilmi nekkuñu ko même bu dee duñ ne amuñu xam-xam dara dara dara am nañ lu ñu am waaye li leen rëcc lu yaatoo yaatu la ay jiiñ li xamul waaw ku ca xuus nag ñu ne la lu tax ngay wax ne lool am na te amul waaw yow kay waxal li nga xam rek waaw waaw léegi <laughs> loolu nag lu garaaw la waaw ba léegi da gis ñoo xam ne nii lañ nekke loolu ñu ne loolu dëgg loolu nan lay mën a nekkee waaw lii boroom kii eh, Seydil Hadj Malick doon na ñoom seen dalil lenn la rek <laughs> ñoom gaa yoo xamante ne <laughs> mooy man da nekk daal waaw ñoom daal loolu ñu ne man da nekk loolu mooy seen loolu dalil la loolu loolu du fële loolu ba man da nekk <laughs> nguurub yàlla gi lu tax yow nga ne man da nekk te yorenti bari saa saa ma ne moo wax lii xam nga bu doon tax du yorenti bari saa saa wax loolu sax man nga ci am ay dut mais lii dafa leer <laughs> man raani fil manam fa sayarani fi yaqada fa inna shaytana la yatamassalu bi léegi mu ne kon bari na nag am na mbooloo moo xam ne ci waa jamono ji ñi nga xam ne amuñu dëgg tànk ci xam-xam ëppal nañ nag ci di leen di di leen dal waaw naan li ñu wax du dëgg wal oj waaye di ñenn ñi di yéemu minhu ci wax du ay loolu nan la mën a nekkee gis yonent bay saa saa war daaw ba pare ñuy woote wu annahu mustahiq ne looy lool lool c'est pas possible waay waaw <laughs> waaw seen dalil yëpp mooy laa nee nañu walla te yaa yooyu mooy sëriñ diw nee na rek waaw ñoom dañoo samp ñoo xam ne dëgg ci ñoom kese lay génne waaw ñoom kese lay génne léegi comme que dégg nañ ñenn ñi nga xam ne sax xamuñu ci dara dañuy wax ni perroquet rek di comme que Serigne Diw ko wax ko lool man da nekk voilà man da nekk waaw léeg-léeg nag lu bari duñ la wax Serigne Diw nee na dañ naa rek man da nekk voilà waaw yow mbokk mi seetal li ngay wax xoolal lool nañu ragal yàlla nañu nàngam ak nàngam waaw kon wat daaw ñuy woote annahu kana mustahil man da nekk léegi nag mu ne loolu nag bi mu baree laaj yeeg ak ñii nga xam ne ci nee nañ ci yoonu xam-xam lañ ne ba pare di weddi ñu leen sut fuuf ñoo xam ne dañ leen sut lees mu ne fa ci laa binde hadihi fii daalika waaw ci laa binde nag gis nga mooy këyit su ndaw si askaye su ndaw fii daalika ci sujet boobu wasam may duwaa ma tudde ko tanwiirul xalak leeral li nga xam ne mooy li lëndëm li nga xam ne daa këri sool waaw kaanu idaa ma laylu arxas sitra za xalakin qaamu siraan li ihyaa'id dujun naa ci la bamba wax radiyallahu anhu ci raaya euh, na du junna ti mooy bi muy wax ci xoqal bukaa wala xoqal bukaa ala saadaati amwaati tabkil araadi alayhim kas samaawaati voilà mu doon wax ne kaanu nitu yàlla yooyu bokkoon na ci seeni melo idaa ma arxar laylu as daa xalakin bu guddi gi lool figure de style bu rafet la ci arab mooy lëndëm gi dafa wàcce euh, ridoom mu lëndëm gris dañuy bàyyi ba suuf seen bi ñëpp di nelaw ñu jóg nu mu gën a gaawee ngir dundal li nga xam ne mooy guddi yi léegi nag moom mooy alxalak kon ci loolu la mooy leeral ma tudd ko tanwirul xalaat fii imkaani ci possibilité leeral li lëndëm këris ci ñenn ñi fii imkaani ci liy wane ne man naa nekk ru'yatu nabi gis yonent bi alayhi salaam wal malak alayhi salaatu wassalaam mu ne wa nabda'u bil hadiis sahih dañuy tàmbalee hadiis bi nga xam ne moo wér fii hada fii daalika ci lool fa axraja al Buxaari wa Muslim wa Abu Daawuud an Abi Hurayra mu ne génn na al imaam al Buxaari ak Muslim mooy hadiis bi ne di ñoom al imaamu Ahmad ak nañ ko ko radiyallahu ta'ala anhu da ko min ko gis na Abi Hurayra de jëli sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa li nga xamante ne nii mooy eh, ci eh, eh, nelaw di nga ma gis ku ma gént di ma gis ci yeewu yonent seytaane du jël sama forme mu ne wax rajata soroona ad-Daarimi al-imaam ad-Daarimi nit la wuy mel ni nii min hadiis Abi Qataada jëlum Seydina Abu Qataada nañ ko du Abu Qataada ngi yëpp gisoon waaw mu ne qaala wax na al ulama borom xam-xam yi waxtu lu fa wuute nañ léegi lii day xaw a jëlaat li ñu gisoon bii weesu imaam euh, al-Hafiz Hajar doon ko doon ko repérer ci waxu borom xam-xam yi mu ne borom xam-xam yi nee nañ waxtu lu fa daal dinañuy wuute ah fii maanaa qawli yi fa seeraani fil yaqaza dinañ ma dina ma gis xelséef na maa gis ci geewu fa qiila mu ne am nañu ne maanaaw maanaam fa yaraani fil qiyaama dina ma gis yow mal qiyaam wa tu'aqiba waaye koog nee nañ ko waaye yow loolu lool loolu xam nga ne amul saas fa ibli bi annahu la faa'idata fi hadha takhsis kon amul benn njariñ ci di jaglool affaire bi li anna kulla ummatuhu kulla ummatuhu ndax ah eh, ci xeesab bi yëpp yarawnahu yawmal qiyaama dañ koy gis man ra'aahu minhu wa man lam yarahu ku ko gis ak koo gis xam nga ne al imaam al qaadi Iyaad waxoon na ne bon tontu woon na loolu l'imam al-Hafiz wax ne bon nee na bon loolu amaana kon mooy moom euh, premièrement le fait bi mu génte yonente bay sarsam mooy euh, mu nekk tabshir ci moom loo xam da koy bëggal di ko xamal ke ne yow ci nii ngay faatoo mooy jox ko bushara waaye tamit mooy bu yowmal qiyaamee moom da koy gis yonente bay sarsam gis bu gën a jagoo ñeneen ñi kese xam nga loolu la imam al-Qadi Iyad al ibn Musa <laughs> al al Maliki daal di woon tontoo affaire boobu ne amaana muy loolu waaye ñu bari dañ ne woon loolu amul benn sens parce que dina ko gis lool daa jaroon yonent bari sens am di ko wax bu dee ñëpp koy gis daa jar naan kon ku ma gént di nga ma gis bu dee yawmal qiyaam la wax te loolu nag mooy li gën a dëgg la même bu dee imaam al qaadi ñaar li mu wax mën ko dégg waaw këne moom amaana day wane ne dina am lu jagoo waaye loolu noonu euh, yonent bari sens am li wax dafa leer quoi wala kon yawmal qiyaam moom <laughs> yaqada moom mooy kii dund gis ko gént gis ko moom mu nekk ci xaalu dund gii lay wax waaw gisaat ko léegi nag mu ne waqila wax nañ almuraad li nga xam ne moom lañ ciy jublu na man lam yarahu fi hayaatihi képp koo xam ne gisoo ko walam yarahu li kawni hiina idin ghaa'iban anhu fa yakunu qabla mawti loolu ko mooy wax bi nga xam ne da ne loolu mooy ñi nga xam ne ñu ngi doon dund ak moom te gisuñu ko moom alayhi salaatu wassalaam comme yow yonent wassalaam alayhi nekk Makka wala Medina yow yaa ngi woon Taayif wala yaa ngi woon Éthiopie wala yaa ngi woon feneen nga gént gis ko loolu borom bi dala ciy wanal bëggal que ne yow di nga ko gis laata moom yonent way saa sam di génn àddina loolu waaye waxoon nañ ne loolu mooy xatal loo xam ne lu yaatu la xaala qaala qawmun mu ne am na beneen mbooloo boo xam ne lañu ne wa ala zahirihi ma ne nii ñu ko waxe loola fa man ra'aahu daa wax bii hadis bi ci zahir bi loola fa man ra'aahu képp ko gis fi naw mi ci nelaw fala wane du ñàkk an yaraaw mu gis ko bil yaqazati ci li nga xamante ne mooy ak yeewu de bi ayni ra'sihi ma ne ci bëtu boppam yii sax bëtam yii sax ci boppam bi wa qiila bi aynin fii qalbi am ñoo xam ne dañ lenoo bëtu xolam la ah ah mu ne ñaar yi yëpp xakaahuma al qaadi Abu Bakr ibn al Arabi mu ne al qaadi Abu Bakr ibn al Arabi Euh, euh, nekkoon hmm, ki nga xamante ne moom taalibi imaam euh, al-Ghazali waxoon nañ la ko radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ngi génn dina cinq cent quarante-trois hijriya ah dëkkoon Andalusi Ishbiliya muy Séville Séville ñu naan Séville en Espagne foofu la juddoo woon radiyallahu al-Ishbili Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad al-Ishbili voilà mu ngi gane àddina quatre cent Euh, soixante-huit euh, daal di woon def ay voyage dem mashriq ak yooyu euh, daal di fay dajeek boroom xam-xam yu mag yi génn ci al imaam al abu hamid al ghazali ak ñoom sey abu bakr ash-shashi ak ñooñu abu zakariya ak tibrizi ñooñu ñëpp ay sëriñam lañ mu ne woon ki nga xam ne moo yoroon li nga xam ne juge la woon ci Ishbiliya ci yi tey moom al-Maliki te yàgg nañ ko fay gis mu ne hmm, moom moo nettali al imaamu ki nga xamante ne a a a Suyuti rahimahullahu taala muy continuer mu ne